waaye jibu dana war alayhi ci mukallaf xeewu jamihi jawaarihi watu mboolem cëram ya wattu mboolem ay cëram mastataaxa la mu man wa an yuhibba ak muy sopp lillaahi ngir yàlla wa yubxiba te muy bañ lillaahi ngir yàlla wa yardaa te muy gërëm lëxoo ngir yàlla wa yaxdaba te muy mer lëxoo ngir yàlla mu kàllaf mu di jullit dafa war di góorgóorlu ci sàmm cër yi ko yàlla dénk ndax cër bu ci nekk dafa am buntu sawara boo xam ne moom la jàkkaar lool koo xam ne sàmm na cëram yëpp yëpp mucc ci ci mboolem bunt sawara yëpp goo xam ne mooy na yàlla ci benn cër nag su fekkee ne yàlla jéggalu ko ci mbaaxam ak yërmandeem kon ci buntu ba jàkkaarloog cër boobee mu moyee ca lay duggee sawara kon nag mu kàllaf mu ne war nay sàmm cëram yëpp yëpp dañ cee beraloon rek làmmiñ ak bët wax leen wax gu ràññik waaye cër yëpp rek la war a sàmm di ci moytoo mooy yàlla ba tey mu kàllaf nay jéem képp ku muy sopp yàlla rek tax mu sopp ko képp ku muy bañ yàlla rek tax mu bañ ko ndax hadis ba nee na bu bis suñ suñu boroom day wax ne ay aynal mutahabuuna li ajli uzilluhum fi zilli yawma laa zilla illa zilli bis penc yàlla day wax ne anaña soppante woon sama mu tax ñooñu day tey jii nga xam ne genn ker amut lu muy sama ker danaa leen fat ci biir sama ker moo tax soppante te yàlla rekk tax day lu ñu taamu lool lool kon nag jullit dafa war a sopp jullit ñëpp ñëpp képp kuy wax rekk la ilaha illallah na ko sopp ndax sëñ bi nee na woon fala tuaado man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illallahu na ngeen noonoon teeg ku ngeen gis aw làmmiñam muy tudd baatub laa ilaha illallah kooka moom dal leen koy sopp rek képp koo xam nag moom daa weddi yàlla ab jullit da ko war a bañ te yàlla tax bu ko doon jox àdduna ak li ci biiram mbaa mu koy jox dara ji joo xam ne ju kawe kawe la it na ko bañ rek te yàlla tax kenn ku ne nag fa darajaam tollu na ko soppe noona yonante yi ñoo féete kaw wàllu yi topp ci ñi xam shariha topp ci ba ci nit kese yi kenn ku ne rek mu sopp ko ngir yàlla ca fa dara jaam toll te jullit bi nay jéem xolam di sedd ci lépp lu yàlla bëgg gërëm ko te xolam di tàng ci lépp loo xam ne rek yàlla bëggu ko gërëmu ko nga xam ne day dem ba sedd xolam aju rek ci la yàlla gërëm tàngu xolam itam aju rek ci loo xam ne yàlla bëggu ko xolam dal cee tàng bokk na ci warte fi jullit nag digle lu baax aaye lu bon almaaroof bi ñu ko waxee rek mooy lépp lu lislaam bëgg al munkar mooy lépp lu lislaam bañ digle ko aaye nag moom dafa am ñetti sart sart bu njëkk bi mooy na xàmmee lan la lislaam bëgg ak lan la lislaam bañ bu xàmmewul yooyu yaar sañu ta digle sañu aaye ñaareel ba mooy gannaaw bu xamee ne loola lislaam bëgg na ko mbaa lislaam bañ na ko waaye bu ko diglee mbaa mu aaye ko mu far andi musiba mu ko ëpp kon na bàyyi ñetteel ba nag moom mooy loolee xam na ne lislaam bëgg ko te am na kàttanug dal di koy dindi kooku nag moom du ca sañ a dënirlu bu ca dënirloo rekk daal di gàddu bàkkaar bu rëy rëy su fekkee nag àgg na ci loola mënu koo dindi ci kàttan mënu caa wax itam ndax bu ca waxee dana ci ame lor ju méttee métti ba du jaadu kon na ko naqari ci xolam te mu fas yéene bis bu ko mënee dindi dindi ko te itam daal tàggoog nag ña nga xam ne ñooy def loolee yàlla aaye te mënu ca dara moom ndax lépp lu ñu def lu yàlla aay rek te mënoo ca dara da nga daal di war a tàggoog ña koy def jóge itam ca bërëb booba waaye xarumu dana araam alayhi ci mukallaf alkazibu fen wal ak jëw wan namimatu ak rambaaj wal ak rëy wal ak aaw te wax aaw rek waaye mooy naw sa bopp war ak ngistal wa sumhatu ak ndéggtal ndéggtal mooy def lu baax ba noppi di ko nettali ndax bëgg koo ca tagg ba ragal ne su ko nettaliwut bañ xam ko daañu ko xas wal xasadu ak kañaan wal buxdu ak bañ kenn te yàlla taxut wa ru'yatul fadli ak gis ngëneel xalul xayri ci keneen wal xamsu ak ragaju wal lagju ak ngelaju wal xabasu ak fo wa suxriyatu ak reetaane wa zinaa ak njaaloo wa nadaru ak xool ilal ajnabiyati jëm ci jaambur bu jigéen wa taladduzu ak bànneexu bi kalaamiha ci waxam wa aklu amwaali naasi ak lekk alali nit ñi bi xayri tiibi nafsin ci lu dul bakkan wal akul ak lekk bi shafaahati ci tinoo aw bi diini wala ci diine wa taqiru salaati ak yeexe julli xan awqaatiha walis ay waxtoom lislaam dafa matale dafa bëgg ku bokk ci waa lislaam rek lépp loo xam ne du aw yiw du lu yàlla bëgg mu fexe ba sori ko jikkoo jikkoo julit melowoo melow julit moo tax nag moom mi taalif mu wàññil la fi lim bu bare bari ci yoo xam ne yu araam la te mu kàllaf mu ne su dee julit mu war koo xàmmi ko bu baax a baax te di ko moytu kem kàttanam su jàddee ba def ca leen lenn mu gaaw tuub ko te delluwaat ci boromam ñaan ko mu jégal ko bi njëkk tudd ci araam ci mukallaf mooy fen fen mooy wax lu bokkut la am saa yu waxee lu bokkut la am rek loolu moo di fen moom nag day bàkkaar bu rëy rëy boo xam ne benn fen bu ne dañ ko ciy bindal juróom-ñaar fukki ñaawteef maanaam juróom-ñaar fukki bakkaar yoo xam ne bu ci nekk day diise ne doju uxut te doju uxut montagne la kon nag wenn fen wu ne rek la ca koo koy gàddu ci bàkkaar daal dana dis disaay boo xam ne na muy defaati aw yiwu ba mu tolloog moom lu jafe-jafe lay doon boo dee xool ci na fi sax sëriñ bi dafa wax ne fen ku ko def yàlla da koy rëbbu malaaka yi rëbbu ko ndax jëmmi fen wa ci boppam mooy yéegal boppam ba ca asamaan waxal boppam ne man day aw fen laa woo xam ne diw moomu fen tekke ne diw moomu dey yal na ko yàlla rëbbu su ko defee yàlla daal di rëbbu diw moomee nga xam ne moo fen malaaka yépp yëpp itam daldi koy rëbbu bi ci topp mooy jëw jëw nag moom lu yomb yomb la jafee mucc lool te bokk ci yi araam lool lool jëw mooy wax ci keneen loo xam ne am na sax waaye bu ko déggoon du ko neex de sax bu waxee ci keneen loo xam ne amut loola moom day boole jëw ko ak buural ko waaye daal wax ci keneen loo xam ne am na sax waaye bu ko déggoon du ko neex loolu mooy jëw moom nag lu ndax lu wax ca jëmmi kooka mbaa ca ak colom mbaa ca moom ni fa muy jaaye mbaa mu dëkk mbaa toolam sax mbaa leneen moom daal lu wax ci nit loo xam ne am na sawaay bu ko déggoon du ko neex loolu jëw la moom nag nee nañu ku koy def su ko tuubee muy mujj a dem àjjana su ko tuubul nag muy njëkk a dem sawara bi ci topp mooy rambaaj rambaaj mooy jël ay wax di ko nett li keneen ndax bëgg a yàq diggante nit ñi rekk noonu tax mu jële ci kii ay wax dem nett li ko keneen moom nag moom doy na waar li mën a yàq sax jëw mënu koo yàq ndax rambaajkat moom mën naa tax rek dund gi ci kaw suuf dal di naqari lool li àdduna yaatu yaatu wëlbatiku xat lool ci doomi aadama yi ndax la ca topp mooy rëy rëy day jikko joo xam ne mu kàllaf mu di ab jullit war na ko moytu moog leen ci teg muy naw boppam gis boppam ndax gis boppam mooy andi ak rëy li ci ëpp buñ dee xam ne rëy dañuy wax ni mooy mu jàpp ne am na martaba kee am na martaba waaye moom na moo ko ëppale martaba su jàppee ni daal li yàlla sàkk am na ci kenn kum féete kaw ci daraja rek loola mooy jikkoy rëy ga loolu nag mën naa indi mu feeñ ci ay waxam feeñ ci ay jëfam ba ñu xam ko ci moom bu wér a wér loolu nag mu kàllaf mu ne war na koy moytu ndax koo xam ne ci suuf rek la bàyyi ko te ci suuf rek lay dellu te ci diggante bi sax sobe day nekk ci biiram léeg-léeg mu génn mu raxas ko léeg-léeg mu nekk ci biiram génn gut loolu nag mooy doomi aadama doomi aadama nag kon wërta rëy nay moytu naw xam-xamam mbaa naw jëfam ndax la muy naw ci boppam defu ko yàllaa ko ca def kon dafa war a sant yàlla rek tey ñaan loola di dolliku te yàlla di ko nangu waaye ndegam moom xamagul sax ba xam jëf ji yàlla nangu na ko nanguwu ko mbaa sax jëf ja comme ko defee ba noppi def na leen lu ko yàq te yëgu ko loolu moo tax kon nay moytu naw boppam naw jëfam naw xam-xamam mbaa naw dara ci boppam daal bi ci topp mooy ngistal ngistal mooy jëf joo xam ne jëfi àllaaxira la mu def ko te yàlla kese kese taxut nay jéem rekk jëpp jëf ju muy jëf yàlla kese kese tax ndax suñ boroom balaa nangu jëf da cay seet yaar pëcc njëkk mooy kooka yéen a jëm am ci ba nga koy def muy jëm yàlla kese tax mu di ko def ñaareel ba nag mooy mu dëppoog na mu dëppoog sunna mooy mu dëppoog ni nga xam ne moom la ko lislaam santaane bu dee loo xam ne lislaam santaane wu ko mbaa moom na ko defee lislaam santaani wu ko noona loolu day tax deesu ko nangu bu fekkee ne itam lislaam a ko santaani na mu ko defee itam noonu la waaye yàlla si taxut it ba tey deesu ko nangu bi ci topp mooy ndéggtal ak sumaatu moom nag moo ngistal xaw nañoo nuroo ndéggtal mooy def lu baax di ko nett li nag ndax bëgg ñu tagg ko ca bëgg ñu naw ko ca baaragal ne bu ko nettaliwul daañu ko ca xas lu mel noonu moom gis tal ñoo yemoo day yàq jëf ja bu ko nettalee nag ngir bëgg ñu roy ko ca loola moom lu baax la na ci am tuyaaba insha allah ba ca topp ci araam ci mu kàllaf mu di jullit mooy añaan añaan mooy kenn am xéewal te moom yéenewu ko ko bu sañoon kooka tàggu xéewal ga lépp lu yàlla defal nit rek dañoo bëgg nga yéene ko ko ba yéene ko sax lu ko ëpp su fekkee nag yéenewut kooka xéewal ga waaye nag taxul mu waxe ko ci aw làmmiñam jëfewu ko itam ci benn cëram teyit neexu ko ci xolom la ci xolom daal ci ñàkk yéene waa ji xéewal ga neexu ko da ko mënta dindi sànni waaye kon mu dindi ko sànni loolu moom des ko ci bindal benn bàkkaar waaye nag su kenn amee xéewal mu añaane ko ba àgg ci añaane ko yóbbu ko ci waxe ko mbaa jëfe ko nag moom mu daal di bokk ci bàkkaar yu mag yee mag te bokk ci yi gën a a xañ nit yërmande yàlla bi ci topp nag mooy bañ ab julit te yàlla taxut ni nga ko waxee ci gannaaw dañoo taamu ci julit bi képp ku muy bëgg yàlla tax ku muy bañ yàlla tax waaye jékki-jékki rek bañ nit rawante ne sax lam koy bañe mooy daa am ngëneel lu yàlla defal koo ko te moom defalu ko ko loolu moom bokk na ci araam lool te ab julit war di ko sori kem kàttanam ku muy bëgg rek ne yàlla tax ku muy bañ rekk ne yàlla tax ba ca topp mooy gis ne moom moo gën kenn ci ñi yàlla sàkk ndax kat bu fekkee ne xam-xam la bu mu yëg ci boppam mbaa jëf la ju mu yëg ne mi ngi koy def muy jëf ji yiw loolu lépp kat taxaguta gën kenn ndax ak mujj rekk moo am solo te ndegam xamagul ak mujjam kon xam-xam mbaa jëf ji yiw wërta tax mu defe ne gën na kenn ci doomi aadama yi liggéey ci boppam daal xam-xam bu rafet ak jëf jiwu dafa war di sant yàlla tey ñaan yàlla loola yokku tey ñaan yàlla yàlla may ko mujj rafet te bu mu naagu bu mu defee ne itam gën na kenn kenn ci ñi yàlla sàkk ndax ni ko addis ba waxee ki yàlla xas bind ci texe moom texe rek lay def su nekkoon ci lu ñaaw du tey rek bu àggee ba ca mujjug dundam faaw mu wëlbati ko rafetal ba bokk ci waa àjjana na ko yàlla rëdde bu dee ko bokk ci waa sawara it mën naa njëlbeenoo def lu baax duñ ko gis ci lu may lu baax te du tey rek bu àggee ba ca mujj ga moom lay tax mu dem ci kërug safaan ba faaw mu def ko ndax loola la yàlla rëddoon ca moom kon nag umpale gi mu ak mujjam daal war naa tax du jàpp ne moo gën kenn kenn ci ñi yàlla sàkk yaar yi mu ci teg muy alhamzu ñu koy firee ragaju ak allamzu ñu koy firee ngelaju mooy junj sikkus jaambur ba ñu xam ko te xappatiwoo ci saw làmmiñ ci dëgg-dëgg wax ko ndax bu ko waxoon ci làmmiñ moom bu koo ko téewut mu di ab jëw bu ko teewee mu di aw ŋàññ kon saa yu tuddee sikk ba noppi nag regaju ci bëtam bañ xam ne diw lay wax wala mu tudd sikk daal tàllal catu làmmiñam bañ xam ne diw lay wax loolu xeetu jëw la te itam lu araam la te alxuraan diisal na ko lool ne waylun li kulli humazatin lumaza kon ab julit dafa war di jéem di suturaal lépp lu xam ci mbokkum julitam muy sikk di ko suturaal di ko ko làqal ndax kenn bañ koo xam sikkus boppam doy ko sëkk ba du gees sax sikkus jaambur bi ci toog mooy fo addis ba dafa wax ne kullu lahwin yalhoohul muminu baatilun illaa talaata mulaaxabatu rajuli imraata mulaaxabatu rajuli imraata wa ta'diibu farasi waram yuhu bi qawsi ne mépp pof moo xam ne aji gëm ji mi ngi koy fo neen la caaxaan la du ko amal njariñ lu may yett yi yett yi ba ci njëkk mooy góor gi foxanteeg soxnaam loolu bu ci yéenee tuyaaba dal cay am tuyaaba ak tàggat aw fasam bu baax mu ne ci nga war a itam xam ak ak daw ba nga xamee buñ dee xare ci yoonu yàlla yooyu jamono daa fekk fas bokk ci yéen ñi xare ci yooyu jamono kon jullit bi man nga war bu baax ci yooyu jamono lu ñu taamu woon la ci topp nag mooy mën a jam ci xala yooyu jamono itam mën a fet ci xala mën a jam dañ ko taamu woon lool ndax jihaad bañ daan def ci yoonu yàlla looloo taxoon manees naa takk nag ne népp po moo xam ne ña koy def kenn ku ne day am teg bu mu teg ñu jongante ku jong rek yóbbu teg booba loola xeetu kart la te lislaam da ko araamal lu mel ne te moomu nga xam ne siiw na ci àdduna lool nag ñu koy wax football duñu wax ne sax jëmmi football dafa araam waaye ya nga xam ne moo cay faral di am mooy tax ñu aaye ko niki jaxasoog góor jigéen li ci ëpp du ci faral di ñàkk feeñal awra itam dana ca faral di am waxtu julli jot seetaankat yaag yaroon fa ñëpp fami fàbbi leen ba seen xel dem ci julli sax loola itam ca la bokk la ca gën a doy nag mooy lislaam dafa bañ yàq alal lool lool ba àgg ci dayo ba te nag liñ ci yàq ci alal kenn xamul nu mu toll fi mu nekk bi ñu doon seet at mu nekk liñ ci jëmee ci wàllu sport rawante na football moomu na muy toll ci milliard deesu ko mën a wax sax te buñ ko dee seet amu ca lenn loo xam ne dana amal njariñ jullit bi ak sax kadul jullit lu may rekk ñi nga xam ne ñoo koy foye ak ñi nga xam ne ñoo leen di taxawu ànd ca ak ñoom ñooñu rekk ñooy jariñoo milliards yu bari yooyu ñi ci def ñoom pomi neex leen rek xew xew goo xam ne kenn mënu ko woon gannaaw rek loola moo leen ca nekkal te dañ daan wax naa sport day tax xeet xeet amuk déggoo nga xam ne nit yi politik yi lañu daan yàq ci seen politique ba tax xeet ak xeet wanante gannaaw sport moom bu dikkee day jegeele diggante xeet ak xeet ba ñu soppante jàppante loolu moom day faral di teggiku bu baax ndax lu ngeen ne bu yàggut am na yaari réew yoo xam ne ñoo bokk di ay arab bokk di ay julit te football rek da leen a féewale ba ñu jàmmarloo jàmmarloo gu metti yaari xeet yi ak yaari réew yi seeni dënn tàng tàng ba nga xamee ne la ca gën a doy waar mooy kilifa yu mag yaa mag ñoo ci àddu àddu yu metti bu kilifa yi defee noonu nag kon nit yi kese yi waxaale wu ñu leen loolu nag defe naa ñu bari fàttewuñ ko ndax yëggut mooy réew mi ñuy wax Égypte ak Algérie seen jàppante googee lu doy doy waar la yàlla rekk moo ko seral ci mbaaxam ak ngëneelam de mën naa àgg fu ne te it daa mel ne li muy ñàkk ñàkk solo jullit ñi mënuñ cee wax dara dem naa dem sax ba yi nga xam ne dañuy àttewoo àttey lislaam ñoom seen bopp dañoo am ay équipe di ko saytu di ci def seeni alal ni ko ñeneen ñi defe mu mel ne xeetu bëre walla karaté moom gannaaw bu yeeñu waxoon amee ca moom ba noppi muy jaxasoo góor ak jigéen ak feeñuk awraag bi nit ñi ci duñ julleeg bu yooyu weesoo da caa boole moom ka koy def mën na caa ñàkk bakkanam mën na caa ñàkk ab cër niki niki ñu dóor ko ci bët mu jaare ca gumba ak lu ko nuru te doomi aadama araam na ci moom muy def luy faat bakkanam mbaa luy yàq benn cëram dem naa dem sax ba lu ko yàlla sant ni ki koor bu demee ba bakkanam nar caa des mbaa ab cëram nar caa laatoo yoon da koy forcé ci daal di bàyyi ndigal loolee ni kii fi mu ni nii bu waroonte bu dogut faatu mbaa bu dogut ab cëram laatu tey daldi di araam ci moom mu wéyale koor ga fawum course itam yee ñu waxoon dana cay am ci jaxasoo góor ak jigéen bi nit ñi ba duñ jullee feeñu awraat yu baree bari la ca tane nag mooy ab jaambur dikk tegal leen ñoom ñi nga xam ne ñooy course ku raw rekk dal di koy jël waaye kenn ku ne tegub teg moom mbaa lu ñuy cotiser ñoom ñi nga xam ne ñooy dawal ku raw rekk jël ko loolu moom kart la li mu ci teg moo di reetaane araam na ci ab jullit muy reetaan kenn ndax koo xam ne xamoo yaa ko gënam déet mënoo dogu ne yaa ko gën noo koy reetaanee ko xeeb moo tax suñ boroom ne yéen ñi nga xam ne gëm yéen yàlla bu ñenn ci yéen di reetaan seeni moroom ndax boo demee sax ñooñee ñi reetaan ñoo gën mooy ba mu ne yaa ayyuha alladina amanu laa yasxar qawmum min qawmin asa an yakunu xayran minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna xayran minhunna mu teg ci njaaloo njaaloo mooy joteeg góor ak jigéen te ab sëy doxul seen diggante bokk na ci bakkaar yi gëna a mag mu teg ci xool jaambur bu jigéen buñ ne jaambur bu jigéen mooy koo xam ne rek araamut yéen ñaar ngeen sëy nga xam ne mën naa doon sa mbokk waaye ndegam aguleen ci araamante rek dañuy jàpp ne ab jaambur la ci yow ci yoon ci kaw doo mën a xool lu may kanamam ak ay tengam wax ji gën a wóor nag ci yoonu Malik moom mooy sañ ngaa xool kanamam ak ay tengam bu fekkee ne jëmmi xool ga jubluwoo ca ak bànneexu te ragaloo ca fitna boo jubloo ca xool ga ak bànneexu nag mbaa nga ragal ca fitna moom mu daldi araam ko defee nag moom jigéen jë bu nekkee bërëb boo xam ne góor mën na ko faa fekk mbaa muy génn kon war naa sàng lépp yaramam ba mu des xarkanamam ak ay tengam su góor ak jigéen nekkee di sëy nag moom kenn ku ci ne mën naa xool léppi yaramu moroom ma ba sax bànneexu ci waxi jigéen joo xam ne du sa soxna te araamu la moom it bokk na ci araam mata moytu ndax dañuy bañ bu dee déglu waxi jigéen ji muy neex ci moom loolu xëcc ko ba mu gisee moom te bu gisee ak moom saytaane maa ndox seen diggante ba ñu seq lu araam loolu moo tax lislaam moom lépp lu mën a indi ak mooy rek mu di ko teel a gas suul fa saasay saasa moo tax muy araamal xool gi jaabur bu jigéen bi wala bànneexu ci ay waxam la ca topp ci li nga xam ne jullit war na ko moytu mooy lekk alali jaambur te xolam seddu ca maanaam daal lekk alali jaambur ci loo xam ne du yoon ndax suñu borom nee na wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatil alali jaambur daal moom na lu ñëwee rekk ci anam gu dagan niki mu jaay la ko mbaa mu may la ko ci teyug bakkanam